بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لغاية نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 wa ahli tariqatihi al-faa'izina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentam bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon ba tey ci tafsiru suratul ma'aarij yegg si woon nañ ci suñ jotaay yi weesu bu borom subhaanahu wa ta'aala di waxee a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim innal insaana xuliqa haluu'an idaa massahu sharru jazua wa idaa massahu alxayru manua sadaqa allahu alazim ne inna al insana naka nit doomu aadama xuliqa bindeef na ko halwa muy kuy caa aji caalit ida saa yoo xamante ne rek massahu laal na ko laal lum tuuti tuuti asharru musiba jazua dana lacce waaye wa iza saa yoo ne rek lu mu tuuti tuuti massahu laal na ko alxayru mbiri àdduna am am yu fi àdduna rek xéewal rek manuwa muy xañaakoon gisoon nañ ci suñu ay suñu jotaay yi weesu gisoon nañ ci li nga xamante ne mooy ginnaaw baat yeeg am na lenn ci jàngat yi nga xamante ne lañ ci ñëwoon ba duggoon ci li nga xamante ne moom mooy ne borom subhaanahu wa taala noonu la tëggee doomu aadama nga xamante ne nature doomu aadama muy tab tabi'am noonu lay mel bokkul nag ba tey ak fitra voilà maanaam euh, tabi'a bi bokkul ba tey ak fitra ndax tabi'a dafa gën jege loo xamante ne tabax la euh, alors que euh, fitra bi moom mooy ni nga xamante ne loolu noonu la ko borom subhaanahu wa taala maanaam cosaan ci euh, wàllu euh, gis-gisam ak euh, ruuxam ak xolam kon li nga xamante ne kon moom moo aju ci li borom subhaanahu wa taala kon tabaxee doomu aadama noonu gisoon nañ ko ba gisoon nañ tamit ne lii moom mooy yi nga xamante ne léeg-léeg wala ba bu ci ëpp ñoom gàllankoor yi nga xam ne ñoom ñoo tax ba doomu aadama bi du yegg ci boroomam subhaanahu wa te gàllankoor yooyu ay gàllankoor yu rëy rëy rëy rëy te loolu yëpp euh, bu ñu boolee gàllankoor yooyu noonu nga xamante ne buñ ko xoolee dëgg-dëgg ba xóotal ko gis nañoon gisoon nañ ni dinañ gis ay jikko yoo xamante ne euh, axlaaqul bahaim la mu jikko yoo xam ne ay jikkoy bàyyi ma lañ waaye dinañ gis tamit axlaaqu shayatin ay jikko yoo xam ne jikkoy seytaane wala boog bu fekkente ne nit ki du ne noonu la cosaanoo itam waaye noonu nga xam ne noonu la tabaxoo bu fekkente ne duggul ci yoonu tarbiya jikko yooyu mooy jikko yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, màgg ci moom ñooy développé wu ci moom su ko defee dootul euh, mën a jaar ci yoon wi nga xam ne moom mooy mu bokk ñi nga xam ne ñooñu la borom bi subhaanahu wa taala doon wax ci aaya yi nga xamante comme ni nga xamante ne tamit noonu lañ ko gisoon gisoon ñooñu nga xamante ne way jomba jaamu lañ nga xamante ay jëf yu bon lañu xam doxale mu ñaaw rek lañu xam euh, gisoon nañ tamit Eh, ne eh, doomu aadama kon ni nga xamante ne ci lañu ñu war a ñëw eh, ginnaaw yi nga xamante ne yaataloon nañ ko suñu jotaay bi weesu yi nga xamante ne ci lañu ñu war a ñëw nag léegi moom mooy ne doomu aadama borom subhaanahu wa taala maanaam comme ni nga xam ne noonu la ko aaya bi waxee ci njàngat yi nga xam ne moom lañ ciy jëlee maanaam mooy ne doomu aadama borom subhaanahu wa taala maanaam dafa nekk koo xam ne dañ koo tabax kon dañ koo bind am na noo xamante ne melu ko woon ñu daal koy melale noonu te noonu lañ ko ci jànge mooy dem naan xuliqa moom al insaan inna a insaana xuliqa maanaam te ki ñu bindee noonu comme waxul ne ibnu aadama muy mu wax al insaan mooy doomu aadama kon caractéristique yooyu nga xamante ne ñoom ñooy yi définir doomu aadama te ñoom ñooy euh, lu demee nekk gaaw fàtte gi muy gaaw fàtte ak nekk koo xamante ne day bëgg di nekk ci biir nit ñi kon bu am ay intérêt yu bari yoo xamante ne yooyu day sàmmonteel ak yu mel noonu yooyu ñoom ñoo ko ba nga xamante ne tamit mu nekk koo xamante ne duy faral di téye ay ay ay du dafa nekk koo xamante ne dafay caalit yooyu kon ñoom ñoo ko yóbbee mu nekk koo xam ne dafa am am xeetu yaafus boo xam ne day nekk ci moom ak xeetu bëgge xër yooyu nga xamante ne ñoom ñoo nekk moom ak xeetu bañ a yéene maanaam bëgg lépp lu baax ci cosaan rek nga moom ko te loolu ku ko xool ci xale yi dina gis lu xaw a jege loolu nga gis ne Euh, léeg-léeg dañuy gaaw a tiit ci ay yenn mbir yi naka noonu tamit dañuy nekk ñoo xamante ne euh, bu ñu amee dara lu ñu moom ñoom dañuy bëgg moom ko ñoom kese kenn waru ko laal waaye lu ñeneen ñi moom ñu bëgg ko bokk ak ñoom foofu sax dañ léeg-léeg nga gis ñu jéem ko nangu ak yooyu yooyu rek ay xeet jikko la xamante ne doomu aadama dañ caa bindaalee noona maanaam kon loolu moom mooy ne léegi nag su fekkente ne nit ki loolu borom subhanahu wa ta'ala da kaa bindaale noonu loolu li ko waral mooy bakkan bi nga xam ne moom moo nekk ci moom waaye nag euh, am na ci geneen wàll goo xamante ne dañuy gis ne euh, xale yi dañuy judduwaale nekk ñoo xamante ne xamuñu ay soxor xamuñu ay iñaan xamuñu masalan wax lu dul dëgg ak di def maanaam ak nekk koo xamante ne da ngaa foo euh, xamuñu xale yi masalan dañuy bëggante nii rek naturellement te amul lenn loo xam ne du ñu nekk di calculer ak yu mel noonu yooyu yëpp xale yi borom subhaanahu wa ta'aala da leen a bindee noonu ci cosaan Euh, ngir ne loolu seen wàll gi nga xamante ne moo aju ci seen wàllu xol loolu moom moo ko waral naka noonu ñu nekk ñoo xamante ne ci seen wàllu roox seen dañuy aju ci borom subhaanahu wa taala ba ñuy màgg nag ndànk-ndànk seen xel bi nga xamante ne moom moo formé gu woon di formé wu bu baax euh, di foofu xel mi nag di takkoo ak biir adduna yi ñuy fàtte li nga xamante ne moom mooy seen cosaan bi nga xam ne foofu lañ mooy seen borom noonu la ñuy def nag ba nga xamante ne dañuy mujj adapté li nga xam ne moom mooy jikko yi ñii nekk fii loolu moom mooy li euh, nga xam ne noonu lay demee euh, loolu nag moom ñu yóbbu kon ñu daal di gis borom subhaanahu wa taala nga xamante ne loolu la def ci doomu aadama maanaam li euh, nga xam ne bi mu bindee doomu aadama daf koo def mu nekk jëmm ji nga xamante ne jëmm ji gën a tedd ci jëmm yi la waaye mu jox ko teraanga comme ni nga ko waxee wala xad karram naa bani aadama dëgg-dëgg teral nañu doomu aadama yi kon loolu mu nekk euh, euh, euh, loolu mu daal di nekk loolu mu daal di nekk kon li tax doomu aadama am teranga googu nga xamante ne moom la amee waaye nag mu daal di am ay nu mu mel no xam ne borom subhaanahu wa noonu la ko tëggee noonu la ko bindee mu nekk mbindin woo xamante ne dafa jéggi dayo ci ci rafet ak ci taaru ak ci ni mu maanaam ni nga xamante ne noonu la xereñe li nga xam ne moom la ci borom subhaanahu wa taala ni mu ko bindee li nga xamante ne nag moom moo ci nekk yépp ci borom eh, bi mu bindee doomu aadama daf ko jëmm jëmm ji nga xamante ne moom mooy jëmm ji gën ci jëmm ji eh, mu nekk jëmm ji nga xamante moo gën a rafet ci jëmm yi nekk jëmm yi nga xamante ne moom moo gën a matale ci jëmm yi comme ni nga xamante ne eh, waxoon nañ ko ne borom subhaanahu wa dafa def ne adduna bi yëpp univers bi yëpp li ci nekk ci ay xeeti atome yëpp buñ leen xoolee ñoom ñëpp maanaam mu ñu xool maanaam euh, euh, euh, ay hélium daal di xool oxygène daal di xool azote daal ak yeneen yu mel noonu carbone ak yooyu yëpp boo leen boole fer magnésium ainsi de suite yooyu yëpp soo leen xoolee yëpp 92 la yoo xamante ne borom subhaanahu wa taala daf ko tasaare ci àdduna bi waaye ci benn jëmm kese la mat mu jëmmi doomu aadama amul beneen jëmm ci mbindeef bi boo xamante ne lépp mat na ci moom noonu comme ni mu maanaam ni mu matee ci euh, doomu aadama loolu kon bu boobaa nga gis ne kon doomu aadama moom mooy àdduna bu mag bi loolu nag naka loolu jëmm ji borom subhanahu wa ta'ala ko defee mu taxaw rafet lenn lu ci nekk di am rôle bu muy jëmm ji amul lenn loo xamante ne lu dul ne euh, dafa boole ñaar dafa boole euh, wàll goo xamante ne wàllu taaral la maanaam moom lañ naan esthétique voilà moom lañ naan esthétique maanaam waaru boo waaru taar la ba pare boole wàllu leneen moom mooy njariñ bi nga xamante ne moom lay am te moom mooy euh, rôlu bi nga xam ne moom lay jariñ ci wàllu ci euh, wàllu euh, ni muy rôle yi mu war a jouer ba pare benn bu ci nekk tamit yamul ci benn rôle waaye ci ay rôle yu bëree bëree bëri bëri bëri la dem kon loolu yëpp borom bi subhaanahu wa taala defal ko doomu aadama loolu moom muy kon benn maanaam bu njëkk bi ba pare mu may ko mu am capacité mën a yanu mboolem mbir yi maanaam capacité wu euh, mën a mboole xeet yi euh, feeñuwaay yi ak euh, yi borom subhaanahu wa ta'ala di feeñee maanaam kon prédisposition boobu nga xam ne moom la borom subhaanahu wa def ci doomu aadama loolu déjà mu ne benn teranga bu ko defal mu am beneen xeet teranga boo xamante ne defal na ko moom mooy dafa wol ci moom ruuxam. comme ñi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa eh, dafa nekk ay ruux wuute eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy malaayika yi ñoom am nañu ay ruux eh, waaye ñoom seen ruux leer la waaye ruux bu ñu bind la naka noonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy jinne am nañ seen ruux ni nga xamante ne ñoom ñooy rab yi njay àll yi bàyyi ma yi ñoom tamit am nañ seen ay ruux yoo xamante ne ñoom ci la ñuy dundee waaye ruux yëpp ruux yooyu borom bi subhaanahu wa taala moo leen ko tabaxal defaral leen ko noona ñooñu maanaam mu nekk ruux boo xamante ne borom def leen ko bindee mu daal di def ruux ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, garab yi ñu am tamit xeetu ruux waaye ruux googu euh, ruux gi da di may ñuy mën di dund waaye mu nekk tamit wàllu tadbir ak soppandiku nekk ci waaye mu am fu ñu fu ñu limité ñu am seen xeetu ñu ñu limité nga xamante ne ñoom dund gi xayaatu namaa lay doon maanaam dund dolleeku rek lay doon nekkul. Euh, dund goo xamante ne maanaam ruux boobu kon euh, maanaam euh, dundu gi dundu gi dund dund ko dolleeku lay doon comme masalan li nekk ci garab yi mooy masalan comme ñun ni nga xam ne loolu moom moo nekk ci suñu wey yi ak suñu karaw yi ak yu mel noonu nga xamante ne day mën a dundu day dund gaa mais dund gi doon dundu dool dolleeku la loolu borom subhaanahu wa defal leen ko ñoom tamit mu nekk kon ruux yu spécial yoo xam ne moom la leen borom bi may mu nekk tamit mu daal di jël ñi nga xamante ne ñoom ñooy arwaax mu dabbira kese. mu amal ko li nga xamante ne moom mooy mboolem li nga xamante ne jamaa daati la yi dul yëngatu yëpp mu may leen ko mooy xeer yeeg suuf si planètes yi ak yeneen ak yeneen yooyu nga xamante ne euh, même bu dee dinañ yëngatu nii mais amuñu euh, dund koo xamante ne euh, dund dool yëkkatiku la dooleeku ak xeet yu mel noonu ñoom amuñu ko borom subhaanahu wa taala leen kon arwaax mu dabbira nga xamante ne ñoom ci tasxiir yi nga xamante ne borom bi tàggat gi mu tàggat ci la ñuy la ñuy amee ak dund waaye dund googu Euh, dañ ciy sabbal borom subhaanahu wa taala lañ ciy def mooy di sabbal borom subhaanahu wa taala ko sant euh, kon li nga xamante ne tamit euh, yooyu yëpp nag kon borom mais waaye doomu aadama borom bi defulu ko loolu borom bi subhaanahu wa taala doomu aadama dafa ni moom daf ni wa nafaxtu fiihi min ruuhi damaa wol ci sama ruux naka noonu noonu la waxee ni sayyidna Isa alayhi salaatu wassalaam dani kalimatuhu alqaaha ila maryama wa ruuhun minhu maanaam kon kaddu la gu mu sànni ci soxna Maryam alayhi salaam ba pare nekk ruux bu tukkee ci moom yàlla maanaam kon ne doomu aadama euh, borom subhaanahu wa euh, dafa def ne doomu aadama kon ruux la boo xamante ne maa moom ruuxam euh, ruuxu bi ci boppam subhaanahu moom la wol ci bi mu koy wol kenn ku ci nekk nag maanaam ruux boobu nga xam ne mooy ruux bu mag bi moom moo wol moom moo jur yeneen ruux te ruux boobu nag ruux yooyu moom lañu ñuy indi ci biiru nit ki saa yoo xamante ne eh, war na gane àdduna maam ci biiru ndeyam eh, comme ni xadis bi léegi nag eh, loolu kon muy ruux koo xamante ne kon ci maanaam borom subhaanahu wa taala la jóge kon ci xadratul qudsi la jóge ci al xadratul aliya al zaatul aliya maanaam xadratul zaat bi nga xam ne mooy xadara nekk nekk buur yàlla subhaanahu wa taala foofu la jóge mu daal di koy may kon prérogative yëpp Euh, mu nekk kon xalifa yàlla yamul ci kaw suuf waaye univers bi yëpp mu nekk ki nga xamante ne moom moo wuutu borom subhaanahu wa taala que bi mu bindee loolu comme que daf koo dugal ci biir maanaam daf koo wol ci yaramu doomu aadama ruux boobu euh, dafa am euh, dafa am benn mbir bu créé wu seen diggante dafa am mooy mbir moom moom la ñuy nafs mooy bakkan nga xamante ne li ko indi nafs moo nafs mooy bakkan Euh, moom ak ak nafas nafas bi tekki nokki ñoom ñoo bokk fi ñu jógee maanaam nga xam ne ruux comme dañ ko wal euh, maanaam bakkan bi tamit day daal di def benn genre vapeur la boo xamante ne moom mooy tasaaroo ci mbindeef ci doomu aadama doon ci siège nag maanaam ci xol la nekk ci xolu doomu aadama bi la nekk loolu moom mooy li nga xam ne borom subhaanahu wa bi mu tabaxee doomu aadama loolu léegi nag loolu li li jur kon bakkan du mbir moo xamante ne dafa ñëw rek nekk. Euh, moom en soi ñu teg ko parce que dañ koo teg waaye dafa nekk loo xamante ne dafa établir ginnaaw bi nga xamante ne bakkan bi euh, bi nga xamante ne leer la goo xamante ne leer borom subhaanahu wa bu joyal la moom dafa euh, war a jaxasoo ba pare nekk dëgër taxawu maanaam jaxasoo ak li nga xam ne moom mooy yaram bi nga xamante ne moom lëndëm la maanaam moom mooy dafa nekk loo xam ne dafa fatt nga xam ne ndox la rek ak ban nga xam ne dafa fatt mu nekk maanaam lu opaque loo xamante ne euh, loolu noonu kon jaxasoo googu ñu war a jaxasoo ci la bakkan ju juddoo ngir mën a suureewu ñoo ñaar yooyu mën a suureewu comme ni nga xamante ne tey bu ma jëloon bu ma jëlee xeer euh, bëgg ko suudee maanaam bëgg mu takkaloo ak benn weñ wala bokk mu takkaloo ak euh, benn dénk il faut que mu ut kol boo xamante moom mooy tax ñoom ñaar ñu mën boromam nafsul na bakkan boo xam ne day dal ci lu baax bu boobaa euh, nga xamante ne eh, léegi dootul nekkati di jàllale ci diggante lu bon ak lu baax dootul nekkati mais day dal ci lu baax ah ak di di yeeg maanaam comme ni nga radiya mardiya maanaam euh, loolu moom mooy kon bakkan ay évolution lay def lu tax muy def évolution yooyu ngir ne euh, selon ni nga xamante ne noonu la ndax ruux bi moo dominé. wala bakkan bi moo dominé maanaam bakkan bi moom ci jëmmi boppam day jël ay ay caractéristiques bu ruux bi euh, ak li nga xam ne moom mooy caractéristique bu xool bi borom bi nag subhaanahu wa defal tamit doomu aadama ci biir yaramam mu am benn cër boo xamante ne euh, euh, comme li ñu waxoon léegi kon bakkan maanaam ni mu mel mi ngi mel ni ndox mi ci biir orange maanaam wala boog limon maanaam nga gis li ci nekk ci ndox ni mu mel maanaam ni mu tasaaroowee ci biir tey bu ñu ne tàqale ko ak bakkanam noonu la jafee maanaam ni mu jafee tey nga jël mbir mi pressé ko maanaam bës ko nal ko nal ko nal ko ba amatul benn tokk ndox noonu lañ na la la la dindi bakkan ci doomu aadama noonu la jafewee euh, loolu euh, moom moo tax nag loolu dinañ ci ñëwaat léegi loolu kon moom mooy war a tax kon euh, ñu yoonu tarbiya war a mën a ñëw maanaam yoonu nit koo xam te ne dana ah man day foog ma soobu ci yoon woo xam ne dana ma yeggale ci sama borom subhaanahu dana ma takkale ak sama bakkan ba sama ruux libéré wu maanaam daal di féex euh, di maanaam ma daal di mën di communiquer ak sama ruux boobu nga xamante ne moom du deñ di communiquer ak boromam subhaanahu wa loolu moom nga gis ne ci aaya bi ni ci tegu ci aaya yii nii moom la borom subhaanahu wa taala di wax naan illal musalliin ba mu des ñi nga xamante ne ñoom ñoo connecté wu ñoom ñoo jokkaloo ak seen borom euh, subhaanahu wa kon li nga xamante ne moom mooy bakkan boobu nga xam ne moom la borom subhaanahu wa taala euh, euh, maanaam bindee noona euh, dafa am tamit loolu moom naa mu naan wa wa nafsin fa alhamaha fujuraha wa taqwaha maanaam mi ngi giñ bakkan ak mi nga xamante ne noonu la ko yemmalee nga xamante ne kon tax mu nekk fi wax nañ la ko léegi mooy jaxasoo gi nga xam ne moom la ruux bi nga xam ne leeru kese la ak ak yaram bi nga xamante ne lëndëmu kese la lëndëmu pas dans le sens que euh, dans le sens lu loo xamante ne boo xoolee doo gis dara waaye dans le sens loo xam ne dafa fatt dafa fatt rat loolu kon euh, yooyu loolu kese la te mu am ay ay seytaane di ko mën di jëfandikoo saa yu ko neexee maanaam nga xam xamante ne seytaane daf koy daal di mën di jëfandikoo bu dul woon ruux bi fi nekk ak xol bi ak xel bi borom subhaanahu wa ta'aala may doomu aadama kon seytaane day foowee nit ñi comme nu leen neex nu comme nu ko neexee Euh, alhamdulilah ba borom subhaanahu wa taala yombalewu ko ko noonu maanaam liggéey bi yombalewu ko ko noona donte am na ci ñenn ñi ñoo xam ne yàlla noonu la bi liggéey bi yombee ci euh, moom ci ñoom d'ailleurs ñooñu sax du euh, kon ñi nga xamante ne kon maanaam bakkan bi kon borom subhaanahu kon noonu la ko amalee waaye tamit mu def ci doomu aadama beneen mbir boo xamante ne moom lay tuddee xol qalbu comme ni ñu ko gisee tuddee wuñ ko la ma sumiyal qalbu illa bi min taqallubihi fahdar anil qalbi fi qalbin wa taqlibi comme ni ko woykat bi waxe woon xool tuddewuñ ko xool lu dul ngir li muy jàllar ko maanaam yu qallibu comme li alquran di wax yu qallibu layla wan nahaar bi euh, guddi gi ak bëccëg gi maanaam kon xol li tax ñu ko xol mooy jàllar bi gi nga xamante ne moom lay jàllar bi ku saa su ne euh, jàllar bi ku googu nag maanaam kon xol nag ñaar la dafa am xol bi nga xamante ne moom mooy euh, suuf woowu nekk ci biir dënnu nga xamante ne moom mooy pompe deret bi di jouer rôle bi nga xam ne moom mooy comme rôle moteur waaye loolu moom mooy xol bi nga xam ne zahir la waaye beneen xol xol bi beneen wàll bi nga xam ne mooy baatin bi moom mooy ne mooy place bi nga xamante ne foofu la euh, euh, foofu la yëg-yëg yi di amee maanaam sentiment yi foofu lay amee naka noonu jikko yi nga xamante ne ñoom ñooy safaanoo yooyu foofu lay amee maanaam comme mbaax ak mbon foofu lay amee sellte ak safaan ba foofu lay amee Euh, euh, masalan euh, di sant yàlla di ko gërëm ak tamit di weddi xéewalam foofu lay amee naka noonu di nekk kuy sellal li ngay def te yàlla rek tax ak di gistal ak a déggital yooyu yëpp foofu la ñuy ne ak yu mel noonu moo tax kon nit ki day daal di soppeeku moo tax ay humeur doomu aadama daa iman muy soppeeku moo tax du taxaw ndax day jàllar bi ko saa ne loolu moom moo tax ñu tuddee ko xol maanaam moom day jàllar bi ko ne tey tey tey léegi nii day gis ci même nit ki boo xool maanaam wala moom muy xool boppam dina gis ne euh, ci seconde bii ak beneen bi ci tegu wala seconde ñaari seconde yi ak yeneen ñaari yi ci tegu ak yeneen ak yeneen xolam soppi na fi ay humeur maanaam euh, léeg-léeg nag mu yàgg ci benn humeur donte intensité bi day yéeg ko wàcc ci biir même seconde yi day yéeg ko wàcc bi yéeg ko wàcc day jékki-jékki nag jàllal bi ku dem ci beneen humeur contraire bi carrément voilà comme nit ki nga gis ne mu toog xool kontaan nii mbégte gi maanaam mbégte bi intensité bi day jàllal bi taxaw benn place day jàllal bi maanaam day di yokku di gën di yokku léeg-léeg jékki-jékki di wàcc tuuti jékki-jékki yokku waat jékki-jékki wàccaat waaye du taxaw même place bi ba pare tamit nanga noonu su jàllee ci beneen côté bi ni mën a nekkee ku kontaan léegi léegi léegi minute yi ci tegu noonu la mën a nekkee ku mer am lu ko mer loo maanaam ndax xol bi noonu la maanaam dafay nekk loo xam te ne day ko loolu nanga noonu ay doxalinam ay jikkoom noonu la mel tamit jikko yi day jàllante ko léeg-léeg moo tax mu gis mu nekk koo xamante ne léeg-léeg day am tendance maanaam di dem ci lu baax léeg-léeg mu jekki-jekki euh, li gën a noot ci moom moom mooy mu dem ci lu bon léeg-léeg muy ci jàllar bi ko léeg sax mu sax ci lu baax waaye anam nga cay saxee du nekk benn maanaam day yéeg a ko wàcc loolu yëpp tamit comme ngëm yàlla ak ragal yàlla ak tamit euh, naka noonu nekk yéeféer ak ñeme yàlla yooyu yëpp maanaam ci xool lay nekk kon yooyu yëpp ay jikko la yoo xam ne léeg euh, dañuy jàllar bi ko loolu moom moo tax ñi nga xamante ne Euh, maanaam borom subhaanahu wa ta'aala wax masalan euh, naafeq yi euh, ñi nga xamante ne wala boog ñenn ñi nga xamante ne naafeq yi dañ leen a dañ leen a dañ leen a influencé mu ne hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman maanaam pourtant ay jullit lañ waaye naafeq yi dañ leen a influencé ba nax leen dugal leen xalaat boo xam ne baaxul maanaam mooy ñu ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dem xare ji ak yi fexe fexe fexe ba génnee ñenn ñi maanaam duteloo leen ne leen non xeex bi mat goo dem bi nangam ñun liñ gis sax mooy xeex narta am euh, et dañoo amoon ay soxla yoo xamante ne ñun moo ñu gën a yitteel euh, lii jaru ko nangam nangam ñu ne woy c'est vrai que maam bi toog di xalaat ne woy c'est vrai que affaire bi nuruwul ne xeex narta am et puis sonn dañ fay sonnee rek nangam nangam yooyu noon borom bi ne hum ñoom day lil kufri ñeel kéefër aqrabu minhum yawma idhin lil iman maanaam bis booba euh, yawma idhin aqrabu minhum lil iman maanaam ne bis booba kéefër lañ gënoon a jege ngëm yàlla maanaam kon nga ne nit dina boole ci biir xolam ak kéefir ak ngëm yàlla euh, su ko defee muy jàllar bi ku mu am bu mu gën a jege beneen bi loolu yëpp lu tax parce que xol moom moom mel noonu léegi nag euh, li nga xamante ne moom mooy xol bakkan bii ñu doon wax léegi doonte dafa tasaaroo ci jëmmi nit ki maanaam comme ni nga xamante ne noonu la euh, coolooli ni muy mel coolooli mooy coolooli mooy buxaar buxaar ci ci ci mooy fumée voilà mooy wala wala wala vapeur voilà vapeur cóolóoli mooy vapeur voilà kon vapeur boobu nga xamante ne day nekk loo xam ne day day tasaaroo ci yaramu nit ki euh, loolu ni mu mel noonu ci yaramu nit ki ba tax muy mën di nekk ci euh, euh, maam mu mu ne muy mu ñu koy mën di ci dara waaye am ak loolu yëpp siège bi nga xam ne moom la xol am moom la bakkan am siège boobu fan la ne siège boobu mi ngi ci ci xol la nekk loolu moom moo tax bakkan bari influence ci xol. loolu tax bànneex bi nga xam ne moom la bakkan di am xol xol moo ko yëg xol moom mooy yëg kon bànneexu bakkan euh, loolu tamit kon mu nekk beneen mbir boo xamante ne euh, bu mat a bàyyi xel la ci ni nga xamante ne noonu la euh, noonu la mbir yi di doxe léegi borom subhaanahu wa bi mu defee loolu léegi nag kon xol day jàllarbiku ci diggante lu baax ak lu bon allahuma ba mu des ne Euh, ruux bi dominé na maanaam su ruux bi dominé nga xamante ne moom leer rek la tokk leer googu bu ko waddalee ci xol rek nga xamante ne léegi li doxoon kiiraayam diggante moom ak xolam dafa dagg maanaam kiiraay boobu ba ba tokk leer bu tukkee ci ruux dal na ci boobaa da daal di gis xol bi nag day daal di stabiliser wu ci lu baax day daal di stabiliser ci lu baax maanaam daal ciy taxaw loolu la ñuy tuddee al qalbul mutma euh, mutma'inna loolu moo tax borom bi nag subhaanahu wa mi ngi ñuy jàngal ne loolu li koy maye lii tax nit ki xolam di dal di stabiliser wu ci lu baax dootul demati ci lu bon mu ne loolu tudd yàlla la zikrullah moo tax mu ne ala bi zikrillahi tatma'innul qulub waawee ci tudd gi ñuy yàlla di ko fàttaliku sa xel di dem ci moom ngay toroxlu ci kanamam loolu noonu zikkar boobu ngay tuur di tuur yàlla loolu bu yàggee loolu di ko def di ko def di ko def di ko def loolu moom mooy may xol bi di dal maanaam bi kon loolu yamul rek ci sikkar euh, kese maanaam comme niñ koy waxee yor fa kurus daal di man di wax euh, di di zikkar di zikkar loolu daf cee bokk kese ci zikkar yi zikkar anam bu réeréy la alquran ci boppam moom mooy zikr bu mag bi comme li alquran ne hada zikr bu boobaa nit ki ni muy zikar zikare alquran masala euh, dafa am ay anam am na jàng bi kooku zikru làmmiñ rek mooy di jàng bi mu am beneen zikar bi nga xamante ne moom mooy euh, zikru xol bi ak xel bi moom mooy masalan xam li nga xam ne moom mooy di di xam maanaa yi ak di ci xalaat maanaam xool bi moom mooy di xam maanaa yi ci nekk euh, di ko jàngat li nga xamante ne mooy xalaat bi maanaam moom mooy zikaru xel bi Euh, ak tamit di xalaat lu baax bi nekk ci li nga xam ne moom lay digle ak li muy bàyyi li muy tere naka noonu euh, cër yi tamit dañuy sikkar di jàng alquran comme ni nga xamante ne mooy di jëfee digle yàlla yi di bàyyi ay tere na ko yàlla bëggee pas yow ni ñu ko bëggee wala boog ni nga xamante ne noonu lañ koos ay mbokk say euh, say say say àndandoo bëggee wala waa àdduna bi ni ñu ko bëggee déedéet ni ko yàlla bëggee. Ah, ak tamit yeneen yi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci loolu yëpp kon dañuy sikar ak ah, ah, ruux bi ak secret bi ainsi de suite yëpp dañuy sikar ci di melowoo turu yàlla yi ak ay meloom ak tamit di jeex ci borom subhaanahu wa taala maanaam jeex ci jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi kon xeet yooyu noonu yooyu moom mooy maanaam nan lañuy def ba loolu yëpp mën a daje ci nit ki daa iman loolu moom moo indi buntu tarbiya ñu ngi ciy dellu si waat insha allahu taala waaye ba tey dañ lay wax rek maanaam bu ko defee yii moom mooy tax ba nga génn maanaam li borom bi di wax ci aay yi borom subhaanahu wa taala yi muy wax ci aay yi ne yooyu ñoo teree nit ki euh, maanaam ñoo tax mu yaafus ne noonu la mel et que yooyu maanaam dañ koy gàllankoor ne et que doomu aadama noonu la mel ci tosaat donc il faut mu dem moo dem tarbiyaw su ko defee loolu denc moom tarbiyaw nag mooy éducation parce que expression la boo xamante ne tamit léeg-léeg dañ koy pervertir euh, tarbiya wu éducation lay tekk maanaam ñu yar la ci alquran ak sunna loolu lay tekki léegi nag yarin wi léeg-léeg day am ay yoon ndax xam-xam la à part entière xam-xam bu nekk nag à part entière day am ay écoles yu wuute loolu mboolem xam-xam yee ci yam xam-xamu diini yi ci la bokk tafsir yi ñuy wax ni maanaam tey bu jëlee domaine tafsir dañuy dañ pour comme ci lañ ne nii tafsir rek dafa am ay xeeti école ay xeeti façon yu ñu koy defee dafa ah, ah, te loolu ak ah, tafsirul athar yi mooy ak tafsiru bil ma'thur am na am na tafsirul bi nga xamante ne ñoom i'rab la ñuy def maanaam ñoom i'rab yi rek la ñuy xool eh, ci eh, mooy mooy mooy analyse grammaticalu eh, alquran maanaam ci tafsir yëpp ci loolu lay basé wu yooyu tafsir yi nga xamante ne Euh, moom euh, mooy moom la ñuy wax ñaare tamit tafsiru lugawi yi mu am tafsir bi nga xamante ne euh, moom ak tafsiru bi ra'yi la yooyu tamit xeet tafsir la boo xamante ne gis-gisin maanaam nit ki day day par rapport ak alquran ni muy waxee analyse ay analyse lay def par rapport ak ni alquran di waxee waaye nag du ko teg ci xelu boppam comme ni nga xamante ne noonu la ko baat bi di maanaam noonu la léeg-léeg ñenn ñi mën a comprendre rek ginnaaw baat bi déedéet. waaye ginnaaw bi ñu jëfandikoo baat bi alquran ak sunna ni mu waxee ba pare maanaam nan moom la ñuy delluwaatee ci ginnaaw njël man a settantal mbir yi euh, loolu moom la ñu tuddee ak tafsir bi ra'y naka loolu mu am tamit tafsir yi nga xamante ne ñoom euh, ñoom li ñuy toppatoo rek moom mooy euh, ak tafsiru fiqh yi la tudd nga xamante ne moom ahkaamul qur'aan yi la boo xoolee moo tax téere yi ngay gis yëpp ñu tudd ahkaamul qur'aan tafsir yooyu la maanaam mooy ñoom aaya alquran la ñu xool mais xool aaya bu ci nekk maanaam wala yu ci yu ci romb rek gis masala fiqh yi ci la ñuy concentré wu ainsi de suite kon maanaam jëmmi tafsir rek am na tafsirul ishaari mooy tafsir bi nga xamante ne euh, dañuy gis ne maanaam alquran zahir bi lii la waaye am na maanaam bu nekk ca ginnaaw lu borom subhaanahu wa ta'aala lu junjaale ci ginnaaw maanaam ñu maanaam ci ñu daal di koy tafsiré noona loolu tamit am na kon dañuy gis ne euh, kon xataa ba domaine tafsir ay domaine la fekk noonu école la ay école yu bëri la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee fuqaha yi borom xam-xam rahmatullah alayhim euh, mazahib yi bëri nañ ko gisee ainsi de suite tasawuf tamit ay mazahib ay gis-gis gis-gis yooyu nag noonu la nekkee école tamit noonu lay amee ay doctrine même bu fekkente ne am na mbir yoo xamante ne soxla bi ñoo koy nuroo ko xam-xam yépp mais léeg-léeg méthode bi ñuy jaar ba yar nit ki ci alquran ak sunna jaare la ko maanaam yoon woowu ñu koy jaarale ba nga xamante ne day dund sharia bi ba pare buy dund sharia bi di ko teg di ko jëfee noonu lay nekkee koo xamante ne day réaliser xaqiqa bi maanaam parce que xaqiqa mooy mooy taxqiq mooy réaliser dara maanaam noonu la koy dundee ci biiram et que maanaa yi xam ne mooy maanaawu jaamu yàlla yi ko borom bi diggal subhaanahu wa ta'ala ci sharia bi ak maanaa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci yu xaraam yi yu bon yi nekk yu baax yi yim digle yim tere maanaa yi nga xamante ne ñoom ñoo biir loolu yëpp moom daf dund maanaam day xam secret bi nekk ci ginnaaw maanaam maanaa yooyu moom mu koy dund ci baatinam ci biiram waaye tamit mu jokkaloo ak borom subhaanahu wa taala ci anam koo xamante ne borom da koy ubbil eh, addunay turam yi ak meloom yi waaye tamit da koy ubbil maanaam mu nekk koo xam ne day jeex ci borom subhaanahu wa taala loolu nag nan la ñuy def ba nga yegg ci loolu yoon wi ñu lay jaarale loolu moo tudd tariqa loolu moom moo tax au lieu ci fekk comme ci fekk ni ñu tuddee mazhab mooy dem gis-gis tasawuf ñoom duñ ko tuddee gis-gis dem waay tariqa lañ koy tuddee yoon noonu lañ koy tuddee kon euh, léegi ñu loolu moom moo indi kon euh, tariqa yi bëri tariqa yi wuute looloo ko indi tariqa yi nekkul comme ñun niñ koy di déggee léeg-léeg ñun wolof yi nga xam ne dañ koy jàppe comme ay ah ñenn ñi niñ koy caricaturer ay club nawetaan wala yu mel noonu compétition. Euh, ñun ñooy waat diw ñee ñooy ñii nangam déedéet tariqa nekkul loolu tariqa yoon la rek woo xam ne da lay yóbbu da jegeñal borom subhaanahu wa yoon la woo xam ne ne sëriñ bi moo ko moom moo xool gis ne nii lañ koy jaarale bu fekkente léegi nag tariqa yi nag dañoo wuute ay balluwaay ak nan waaye lépp buñ ko delloo ba ca cosaan ci yeneen yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam lay génnee ala kulli xaalin euh, li nga xam ne moom lañ ci namoon mooy ne ñoom ñëpp noonu lañ mel. léegi kon xolu doomu aadama loolu dinañ ñëw kon ci dinañ ñëwaat léegi ci maanaam importance du important loolu noonu moo tax soobu noonu ci tarbiya bi noonu kon xolu doomu aadama ci loolu lay stabiliser wu yoon yooyu ñu lay jaarale ci nan ngay tuddee yàlla daa di man yàlla nekk sa centre d'intérêt ci lépp ba nga xamante ne léegi sa xol day stabiliser wu ci yàlla stabiliser wu tamit ci jikko yu rafet yi jikko yi nga xam ne moom la alquran bi digle moom la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngale loolu moom mooy moom maanaam kon te mboolem yi ñuy wax ci tasawuf nag autour de lii lay wërwërlu ci lii lay wërwërlu wërwërloo wul ci leneen léegi nag kon bu boobaa maanaam dès à présent dinañ mën a comprendre que ni su keneen dee wax leneen lu bokkut ak lii dañuy xam ne la muy wax loola maanaam loola mëneef na ko tuddee leneen waaye bu ñu ko tuddee tasawuf ñu ko tuddee tasawuf loolu moom moo tax eh, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bi mu laajee bi ñu ko laajee lan moom mooy xaqiqatu tasawuf moom dafa ni xaqiqatu tasawuf bu wamtisaal awaamir wajtinaabu nawaahi zahiran wa batinan min haythu yarda la min haythu tarda tasawuf dëgg-dëgg mooy lan lan mooy tasawuf maanaam tey boo mu bëggoon nga définiral ma ko nga jox ma benn explication tasawuf mooy lan mu ne la moom mooy nga jëfee li yàlla digle bàyyi li mu tere loolu du ma ma tudd charia ano ba pare bu tekkee zahiran ci biti waaye nag wa baatinan ak ci biir kon loolu bu boobaa mu daal di làmbaale lépp loo xamante ne buntu charia la ak buntu aqida muy pas-pas yi nga xam ne moom lañu war a gëm ak it doxalin bi nga xamante ne moom lañu war a doxalee ci suñu biir sellal ko mu teg ci lu am am solo mooy min xaytu yarda na ko yàlla bëggee laa min xaytu tarda pas yow ni ko bëggee ba pare mu wax benn mbir bu am solo mu ne mu ne ñun lanaa qaa'idatun waahida benn benn benn règle rek lañu am benn benn amuñu ñaari règle benn lañ benn benn règle kese boo xamante ne mu ne tubna alayha jami al ahkam ci lañu tabaxee mboolem ati yi suñu mboolem wax yi suñu mboolem jëf suñu mboolem doxalin yi ci benn règle boobu lañ ko atte mooy lan mooy amul benn atte wala benn wax bu ñu war a a nangu bu fekkee dëppoowul ak alquran ak sunna lépp loo xamante ne alquran nanguwu ko sunna nanguwu ko loolu duñ ko bàyyi xel waaw léegi su fekkee lii moom mooy tasawuf est-ce que lii léeg-léeg est-ce que bokk na ak léeg-léeg compréhension yi nga xamante ne léeg-léeg ñun dañ koy gis ci société bi awaami di ko am jàpp ne loolu mooy tasawuf est-ce que bokk na xaqiqatan lu ci bëree bëri bokkul yàlla nañu yàlla sàmm euh, loolu moom moo tax dañ ko pervertir maanaam sens yi mbir yi dañ ko pervertir léegi ñaare boo tuddee tasawuf lan la ñuy xalaat tasawuf suñ ko tuddee mooy dañ naan la mooy fa nga xamante ne boo fa duggee wala ñu ne la tariqa ñu ne la nga ni mooy foo xam ne boo fa duggee da ngay amub sëriñ sëriñ boobu nag da lay garanti lan ni sa lépp baax na jarul ngay def lu baax jarul ngay bàyyi lu boobu da lay garanti lan ne euh, yii yëpp garaawul gaa tee nga rek waaye ñun moom ñun jarul jarul jarul ngeen di tiit jarul ngeen di ragal maanaam sama taalibe ah jigéen ñi mën nañoo meesu nu mu leen neexee garaawul d'ailleurs bu ñu meesuwul sax dañ naan mais kon kii est-ce que nekkul di dii ngat waa tariqa yi joxante loxo góor ak jigéen garaawul defal nu mu la neexee sa sikkim wat ko carrément garaawul loolooy diine. wala boog bu diine sax garaawul parce ñi di bàyyi seen sikkim yi ñooñu bon c'est parce que amul voilà ñoom amuñu ay sëriñ moo tax ñooñu yaakaaruñ kenn yow dangeen am foo leen wéeru da ngeen am yaakaar yu wóor ainsi de suite maanaam dama caricaturé wax bi waaye malgré que dama ko caricaturé soreewul ak lii soreewul ak lii li nga xam ne moom la ñuy dund tey yëpp nag day tax. après ñeneen ñi bu ñu jàppee di di ngeen waa tasawuf ñu ne ñooñu xamuñu nangam nangam nangam alors que déedéet yéen waa tasawuf yéen a doxalee doxaleen wu ñaaw ba pare loolu moom moo tax ñoom ñu jàppee ko noonu mbir mi loolu rek la léegi ah moo tax comme ni ñu ko waxee uude ni mu la gisee rek noonu la lay ëwale voilà. Euh, léegi donte nag bañuñu ne rak weddi wuñ ne am na ñoo xamante ne malgré que dinañu dem dellu ci téere yi ba gis ne da ngeen tasawuf du ñoom lii nii gis nii gaa yi di ko def mais tasawuf leneen la te moom mooy lu gën a sell ci l'islam wala boog tout simplement du ni plus ni mooy que islam bu sell waaye téerewul dañuy continuer di diingat loolu weddi wuñ ne am na ñu mel noonu waaye euh, kon bakkan bi nga xamante ne moom la doomu aadama ah, walla boog maanaam dugg nañ ci xol bi xol bi kon moom xol loolu moom mooy ay léegi mu am borom subhaanahu wa taala bàyyiwul xol noonu kese parce que comme xol foofu moom maanaam dafa def xel mu rëy rëy rëy maanaam ndax xel mi dëgg-dëgg xel mu rëy dëgg xel dëgg-dëgg ci xol la ne et que ci xol lay euh, le secret xel nekk sauf que ci bopp lay tàkke maanaam ci yuur gi lay tàkke comme ni nga mel ni rek euh, léegi ordinateur yooyu xëy na ñu ngi gën di tuuti mooy les ordinateurs xam ne dañu am unité centrale ba pare mu am écran euh, ordinateur bi dëgg li ñuy wax ordinateur ak kii bi unité centrale bi la ne mais écran bi ci la lépp yi feeñee loolu la xool ak xel mi maanaam loolu moom moo tax xel. daa iman day dëppoo conviction wu nit ki nit ki li mu gëm par maanaam ak ni muy ni ni ni xolam maanaam yi ci ne yooyu day am jeexital ci xel mi loolu tax boroom xel mu ñaaw mu ne xol ba daa ñaaw boroom xel mu rafet xol ba day rafet maanaam naka noonu xol day am maanaam conviction wu nit ki daf koy déterminer mooy ne nit ki tey loo ko wax wax mbir bi lu mu yanu yanu yanu maanaa ci mbir mi maanaam mbir boo ko wax lu mu yanu yanu maanaa su fekkee xolam dafa tëju ci loola maanaam moom mbir mi du yanu moom maanaam bu ko gis bu en fait maanaam même bu la mënta expliquer lan moo tax moom mënta nangu lii moom mais du ko nangu lu tax parce que xolam ci la xel mi nekk dëgg-dëgg loolu la ñuy tuddee al aqlu saami xel mu rëy xel mi féete kaw waaye mu am xel mi nga xamante ne nag borom subhanahu wa ta'ala da koy feeñal ci yuur boobu tam mu nekk beneen adduna. boo xamante ne borom subhanahu wa ta'ala dafa bind ak doomu aadama ngir muy soppandiku ci mbir mbir yi maanaam xel bu ko yàlla bi mu ko mayee doomu adama daf ko ko may pour muy mën di distinguer di mën di analyser di mën di xool di mën di settantal pour euh, euh, maanaam ay intérêt mu di ko mën a euh, mu koy mën a sàmm waaye tamit ay loram mu lu koy lor mu koy mën di xàmmee ak di mën di soppandiku ci mbir addunaam bi loolu moo tax borom subhanahu wa may ko xel et xel boobu. Ah, daf ko def ci service su xol bakkan nag nit ki moo tax léeg-léeg su jëfandikoo xelam même bu ko bakkanam yóbbee ci dara léeg-léeg mu jëfandikoo xelam xam ne lii jaaduwul même malgré sama bànneexu bakkan lii la bëgg waaye du ma ci def waaye loola faaw fekk ne xol bi dana ko nangu ngir ne bakkan moom su nootee xol bi moom ba pare su bakkan nootee xol bi ba pare moom xel dootu amati njariñ foofa foofu moom xel dootu fa amati benn njariñ moo tax lu bànneexu bakkan bi di gën di am doole xel di gën a gàtt di gën di rétrécir maanaam capacité wu di réagir di gën a tuuti mais xel ak xol ni mel moom mooy ne xel tey mëneb na koo gam-gamle ak ki nga xamante ne moom mooy inspecteur bi def enquête yi nga ne moom bu dara xewee day dem moom def enquête yi jël lépp nangam nangam xol nag moom mooy juge bi nga xamante ne moom mooy ubbi dossier bi xool li ci nekk àtte ko joxe verdict yi doomu aadama mboolem nii wër-wërloo ci moom xol ak xel noonu lañu ñuy doxee léegi nag waaye nag xel comme ni ñu ko waxee ay maanaam ak doole kàttanam day tuuti bu fekkee bakkan da kaa doole waaye moo te bakkan comme que moom bakkan siège ci biir xol la ne loolu day gën a jafeñal mbir mi na ne borom subhanahu wa ta'ala am na malaaka bu mu def ci ndeyjooru xol boo xamante ne day inspiré nit ki. waaye mu am seytaane bu nekk ci càmmooñu xol boo xam te ne day inspiré tamit euh, nit ki mais ñoom ñii ñëpp dañuy bàyyi rek seen ay idée seen idée rek lañuy wàcc ci dënd bi après xol récupéré ko xool ndax nangu na waaw wala nanguwu waaye nag bakkan moom mooy bi foofu et que moom su ñëwee rôle bi muy joué tamit mooy day jëfandikoo adduna bi ak matériel yi fi nekk ak yeneen yi ci nekk yépp yooyu lay jëfandikoo di ci soppandiku xool nan la ko mën a rafetalee ba doomu aadama bi euh, xolam nangu ko wala boog ñu ne mu fexe ba xelam ne xool bi waaw essayer lii ba xam su ko defee yeneen cër yëpp parce que xol bu ko xel waxee dara ne ko def ko après yeneen cër yëpp dañuy mobiliser wu ci li xol wax maanaam li xool ne décider rek cër yëpp dañ ciy mobiliser wu maanaam comme ab armée la rek boo xamante ne. gis ngeen ne armée bi ah wala force de l'ordre bi comme ni ko waxee ñoom amuñu xel maanaam li li liñ ci tam mooy ñoom amuñu luñ naan nangu nañoo nanguwuñ bëgg nañoo bañ nañ ñoom amuñu ko ñoom li chef bi décider rek maanaam duñu duñ ko moy xo cëri yaram itam noonu lañ mel ak ak xool moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith sayyidina Nu'man bi radiyallahu anhu ne ala inna fil jasadi mudghah iza saluha saluha al jasadu kullu wa iza fasada fasada fasada al jasadu kullu ala huwa al qalb hadis la bu nekk ñaar ñaari saxeex yi yeneen bi sallallahu alayhi wa ne waaw waaw waaw ma yëgal leen ne am na ci jëmm benn suux boo xamante ne muscle la su baaxee yaram yëpp su bonee yaram yëpp bon te loolu mooy xol parce que moom mooy décider léegi nag euh, xol comme niñ ko waxee bu stabilisé woo bu nekkee bu tax nañ xol maa bu dalee ci lu baax ah loolu euh, nga xam ne ci yàlla rek lay dellu dootul nangooti lu dul xalaat bu rafet te ci loolu rek lay nekk. loolu moom mooy euh, loolu la ñuy tuddee ci jargon maanaam ci mustalax waa am tasawuf loolu la ñuy tuddee sujudul qalbi mooy xol bu sujud moo tax ne xol su sujudee jeex dootul yëkkati góote maanaam tegtalewul ne day rot sujud comme comme ñun ni ñuy ak suñu yaram yi waaye li ñu tegtale moom mooy dal mu dal ci ci lu baax loolu la ñuy wax xol mu sujud xol bu mooy xol bi léegi dellu na ci yàlla yi kese nangootul nekk ci leneen lu dul ci li nga xam ne moom la yàlla bëgg ci gërëm. loolu mooy xol bi sujjóot la d'ailleurs sujjóot yii ñu ñuy def loo sax da ngay gis ne daf ñuy yóbbu ci loolu maanaam ngir nit ki tamit xolam moom tamit sujjóot léegi mu am ci biir loolu li nga xamante ne ginnaaw ba loolu am na euh, kon xel mi boo subhanahu wa ta'ala daf koo tàggatal doomaar mu nekk nag loo xam ne daanaka du fees maanaam mooy doomu aadama daf ko yàlla daf ko dafa def xel mu nekk adduna bu yaatoo yaatoo yaatoo mu def tamit wurlool beneen adduna doomu aadama ci biiram bu ñu tuddee asiru muy secret euh, loolu nag ba pare mu jël euh, adduna boobu mu ubbi ko pour ñëpp maanaam mu ubbil ko boppam maanaam mu ubbil ko nit ki nga xamante ne daf daf ci am accès nu ko neexee waaye ba pare borom bi tëjal ñëpp ku dul moom rek yàlla tëjal ko ndax doomu aadama yàlla dafa def ne moo tax nit ki lépp lu muy bañ ñeneen keneen xam ko rek maanaam foofu la koy dóor foofu lay foofu lay yóbbu euh, information boobu foofu la koy yóbbu stocké ko fa serveur bu yaatu la te du fees donte nag am na ñoo xamante ne ngir ñu mën koo téye maanaam ngir ñu mën koo tëj day jafe ci ñoom mooy naan diw amul secret loolu nag borom daf koo def ngir nit ki mën di aussi exploiter loola ngir diggante ma borom subhaanahu wa ta'aala yéwén communication bi muy am ak borom subhaanahu wa mu nekk loo xamante ne dafay fort seen diggante mu nekk benn intimité secret boo xam ne day nekk ci ñoom. ci moom intimité boobu jokkaloo boobu loolu tamit ba tey moom mooy as-salaat bi borom subhaanahu wax léegi wax ci aaya bi tegu ci aaya bi aaya ne illal musallin ba mu des ñi nga xam ne dañoo jokkaloo maanaam communication boobu relation intime boobu ñu ngi koy garder ak seen borom subhaanahu kon loolu dañu daal gis njariñ ji euh, mu am nag beneen adduna bu borom subhaanahu def foofu nag euh, la làqu mooy sirru sirr moom la ñuy wax alamul axfa secret wu secret bi nga xamante ne euh, borom subhaanahu wa taala dafa may nit ki mu mën a am accès ci secret bi mais mayu ko mu ak am accès ci foo gën a làqatu ci biir mooy axfa fa gën a làqatu ci biir fa innahu ya'lamu sirra wa axfa gën a làqatu maanaam moom yàlla xam na secret bi mooy li ngay nëbb waaye a làqatu ca biir foofa yàlla xam na ko te foofu la ruux maanaam la borom subhaanahu wa ta'aala dëkk ñu ruux ci biir nit moo tax ruux bi nit ki du ko xam na ne mi ngi fi mais du ko gis du ko dégg du ko mos du ko laal ba daj ko du ko yëg ainsi de suite su xalaatee du fa am accès waaye bakkan bi su demee ba toj mooy barrière bu mag boobu moo bakkan bi ni mu nekk nekk cóolóoli mooy buxaar vapeur. noonu la nekkee barrière bu mag a mag a bu dox diggante euh, nit ki ak ruuxam moom loolu moo tax bu bakkan bi nag bu demee ba seey maanaam ba tóllali googu bu demee ba nga xam te ne dañu dem ba classé ko ba pare toj ko nit ki nag day daal di am accès ruuxam te ruux bi borom subhanahu wa ta'ala dafa dem ne ruux bi dafa jokkaloo ak borom bi daa iman di communiquer ak moom saa ne borom subhanahu wa ta'ala ci alquran am na ci ay mbir ay xaraf yoo xamante ne mooy yim ubbee saar yi nga xam ne secret alquran ci xaraf yooyu la borom bi def comme Seydina Abubakar wax radiyallahu anhu ne ah, borom subhanahu wa ci lay waxtaanee ak soppeem yi maanaam xaraf yooyu nekk ci njàlbeelu alquran alif lam mim alif lam de suite ba nun yooyu ci alquran yàlla ci lay waxtaanee soppeem yooyu nga xamante ne percé nañ mystère boobu nga xamante ne maanaa yooyu day daal di ubbeeku ci ñoom moo tax ne yàlla rek ko xam loolu amul parce que borom subhanahu wa bu doon ne moom rek kay xam loola kon du am maanaa ci mu wàcce ko pour nit pour nit ñi jariñoo alquran di wàcce alquran maanaam baat bi loo xam ne ci ñu ñu ëpp waaye wàcce ci alquran loo xam ne kenn ci luñ joyal bu ci xam dara loolu amul mënta ne loolu amul ci alquran parce que kon boobaa laxu lay doon maanaam xeetu mbóosóor xeetu maanaam fof lay doon te loolu jomb nag borom dafa jomb ci borom bi euh, subhaanahu euh, wa ta'ala léegi kon <coughs> borom subhaanahu wa ta'ala ginnaaw bi nga xamante ne euh, lii yëpp def na ko ci doomu aadama lii na euh, dañ ko tënk nii mais yaataloon nañ ko ci al kunuzul ashara ci al kanzul awwal ci euh, chapitre bi tuddoon awaalimul insaan mooy univers yi yàlla def ci doomu aadama waaye maanaam foofu boo bokk na ci chapitre yi gënoon a taxaw gën koo yaatal gën koo leeral su ma juumul def nañ ci lu ëpp fanweeri jotaay ci ci ci diggante lii ñu nekk di wax euh, léegi euh, kon borom subhaanahu wa bi nga xamante ne dafa def doomu aadama mel noonu yii yëpp nag loolu kon dañuy daal di gis euh, ne am na ay noon yoo xam ne ñoo ko ñoo ko wër ndarket ko bakkan bi gis nañ ko ak ni mu mel ci doomu aadama ak ni mu jafee tàqale moom mais sauf que bakkan bi dafay communiquer te dafa englober moom adduna bi yëpp kon ak dunya mooy adduna bi ak ay pomitam ak ay influence am ak ay retournement wu tendance yi ah retournement situation yi ak yi nga xam ne ñoom ñoo fi mën a nekk di fi dalaate ak yi nga xam ne ñoom ñoo mën a arrivé yooyu yëpp ba tax nit ki Ah, maîtriser loolu du ko man moo tax borom subhaanahu wa ta'aala dañoo bindee doomu aadama muy caalit rek foo ko fekk mu ngi caalit ndax situation yi lu mu mën ci mel day gis pour mu maîtriser ko day jafe parce que lu tax parce que xol bi du attan bouleversement yu bari yooyu ni muy yëngatoo tout le temps tout temps ba nga xamante ne du am temps mën a taxaw ba mën a jëf maanaam doxal doxal ñi nga xam ne mooy bi gën a jaaru bi dëppoog li yàlla sopp te gërëm ko kon loolu day indi ci moom a ah, mu nekk koo xam ne kon day saalit ci kanamu lu baax comme ci kanamu lu bon ci kanamu xéewal comme ci kanamu musiba doomu adama day saalit léegi doomu aadama loolu ah, nan la ñuy def ba caalit googu parce que ci caalit googu moo koy mooy tax ah, moo koy moo moo tax ñaari mbir mooy tax moo koy soril yàlla waaye tamit caalit googu ak le fait que mu naan laaj pour maanaam situation di difficile ci moom loolu tamit mooy li koy delloo ci yàlla itam comme niñ ko waxe woon ci jotaay bi weesu euh, léegi bu boobaa day daadi di laaj kon ne am na tamit ay bànneexu bakkanam yoo xam te ne moom moom ci boppam maanaam yamul ak bakkan bi kese sax mais bànneex yi ci boppam loolu tamit beneen mbir la ndax ba bi moom barrière la bu ñu war a toj ngir que nit ki xolam stabilisé wu ci dikko yu baax yi et que mu accéder ci fi nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala day jokkalante ak moom nga xamante ne euh, maanaam da koy day déeyaale ak moom ci secret yu kawe yi muy mu koy xamal kan mooy moom yàlla borom subhaanahu wa ta'aala te du xam yàlla lu lu mu xam Alquran te Alquran muy jëmmi yeneen bi sallallahu alayhi wa ku la gën a xam jëm yeneen bi sallallahu alayhi ci ñaari volets yëpp zahir ak baatin bi kooku moo la gën a xam yàlla jëmmi xam yàlla sax mooy jëmmi xam yeneen bi sallallahu alayhi ci ñaari volets yooyu zahir ak baatin moo tax moom mooy rasulullah sallallahu alayhi moom la yàlla yabal ci moo tax ñu naan ko albarakatul azam mooy kiiraay bu rëy bi bari sax mooy mooy dig-dig mooy barrière bi ism intermédiaire bu mag bi nga xamante ne loo mënti mënti mënti dem doo doo doo def lu dul di mbëkkante ak barrière boobu maanaam mënoo wees mukk barrière boobu dem ci kat ci ci la ca gannaaw te mooy borom subhaanahu wa ci yeneen bi rek nga mën a yomb sallallahu alayhi wa li ngay xam ci yeneen ci yàlla mooy li yàlla jaarale ci yeneen bi sallallahu alayhi wa loolu nga mën a xam ci yàlla moo tax mooy buntu yàlla bu mag ku ñëw te jaaroo ci moom doo dem. sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu nag nan lañu maanaam nu ñuy def ba mu ba nit ki mën a am accès ci loolu euh, barrière boobu loolu benn rôle la ci toj bakkan waaye mu am beneen rôle ci toj bakkan moom mooy say adduna nan ngay def ba adduna bi du la noot et que bànneex yi parce que dafa am al hawa muy bànneex yi loolu ba tey ak an nafsu kon ba tey gis nga am na tuuti teqantal buñ ci def léegi nii parce que hawa mooy bànneex yi moom ay mbir la yoo xamante ne borom subhaanahu wa taala daf koo def et que euh, li muy jur ci nit ki mooy euh, ne euh, moom seytaane daf koy exploiter maanaam seytaane mooy exploiter bànneex yi seytaane mooy exploiter bànneex yi ngir mu bañ euh, euh, euh, ngir bu bañ a lor nit ki maanaam wala boog ngir mën a lor nit ki ngir bakkanam ngir mën koo noot loolu moom moo tax seytaane su la digalee dara daf la koy digal benn yoon kese wala boog muy insister ba nga def dara soo xasee ba def lu bon loolu nga xam ne moom la la seytaane di digal bakkanam bakkan bi day daal di xam bànneex bi ci ne day daal di mos cafka gi ci ne te su ko xësee ba mos nag jeex na pour maanaam dala koy defloo di la ko defloo di la ko defloo di la ko defloo la ci seytaane moom pare na ci ba la ko digalee ba nga def ko benn yoon ba bakkan xam ne lii am na ndekete foofu la ci pare mi ngi mel ni xale rek xale am na gâteau yoo xam ne wala bonbon yoo xamante ne wala yenn fowukaay yoo xam ne fépp xamagu du nekk problème wala xeet colin bu bon ak yeneen ak yeneen fekk xamagu ko garaawul wala nga di ko di ko mees nii di ko mees ba mu gis ne mees yi mu jàpp ne dafa rafet ci moom loolu fekk xamagu ko woon du ko réclamer waaye bis bi mu ko xamee c'est fini jeex maanaam yow jaratul nga ko koy xamal nga ko koy continuer ngir moom mu ciy maanaam jaratul nga ko imposé waat xam na ko benn yoon jeex na mën ngaa jàll ci leneen naka noonu lu baax boo demee ba bëggloo ko ko defloo ko ko ba mbëgg ko rek jeex na mën ngaa jàll ci beneen ci leneen lu baax parce que moom dina ko continuer di defal boppam bakkan noonu la mel am na fukka tifli comme li imam al-Busayri wax rahimahullah wa radiya anhu bakkan moom ak gone ñoo voilà même sax exemple bi mu ci joxe mooy nampal soo ko bàyyee day day continuer di rek waaye soo ko feralee rek mu fet wa in taftanhu yanfatim voilà an naftu kat tamli in tahmilhu shabba ala hubbi rada wa in taftanhu yanfatim te loolu moo moo tax ci buntu ishaara borom subhaanahu wa ta'aala di la jàngal ne la bakkan yow su dee mënoo koo feral ah fa in ta'aasatum fasaturdi'u lahu ukhraa su fekkee te dafa jafe ci yéen ngeen feral ko na keneen feral kooku nag mooy waliyul murshid al muhaqqiq wala eh, al aarif al muhaqqiq mooy waliyu boobu nga xam ne murshid la day gindiwaat di jóg nit ñi ci yàlla eh, di teg di wane yoonu yàlla. kooku nga xamante ne dafa xam li nga xam ne moom mooy xadar yàlla ba ak teggin yi nga xam ne ñoom ñoo ci aju kooku moo ko mën feral su dee yow mënoo ko mënoo ko feral ci maanaam euh, mbëggeel bu tar googu ak xër ak ak googu ragal gu mag googu waaye li tax muy jafe nga war koo mën a def nag loolu ci jotaay biir ñëw insha allahu taala ci la tàmbalee lan moo tax mu jafe maanaam lan moo war a tax mu jafe ak tamit lan moo tax kon nécessité wu ku la jàppale ci yoon woowu mën a war a a am bu ko defee nga mën a nekk ci maarij bi maanaam nga gis ne nga mën a jaar ci yoon yi nga xam ne mooy yoonu rañaan bi insha allahu taala eh, ci jotaay bii di ñëw ci la leeral eh, loola ak tamit leeral lan mooy eh, dëgg-dëgg kon yoon woowu nan lay mel maanaam ak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 walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينفره كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا